alayhim alsalaatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaa yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa xayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquuna maa baxiluu bihi yowma alqiyaama walillahi miiraasu samaawaati wal ardi wallahu bima taamaluuna xabiir suñu boroom tabaaraka wa taala yoo ci laayaab téeméer bi ak juróom-ñett fukk mu ne walaa yaxsabanna te bu mu yaakaar mu ko alladiina gaay nga xamante ne nii yabxaluuna ñooy nay di naye bi ma aataahumullahu min fadlihi ci li nga xam ne boroom bi tabaaraka wa taala moo leen ko jox ci ay xéewalam ci ngëneelam ci ngëneelam dong la leen yàkkale ci ndabi am am ñu am lu bari ba pare au lieu ñu sant ci seen boroom tabaaraka wa taala lim leen digal ñu génn ko ci mooy zakat ñu daal lank lànk kàkkandaare ne ñu ko def suñu boroom ne gaa yooyu waa yooyu bu ñu yaakaar mukk ko ne ñooñu di nay ci li nga xamante ne nii moom la leen boroom bi tabaaraka wa taala jox ci ngëneelam gu yaatu gi huwa xayran lahum buñ jàpp ne lool ñuy ñuy nay di ko rënk bañ koo def ci yoonu yàlla yi nga xam ne dañ leen koo sas teg leen ko seen borom teg leen ko bu ñu yaakaar ne loole le dee seen nay googale huwa moom xayran lahum moo gën ci ñoom mu ko balliyaan ba des moom huwa moom seen nay googale sharrun lahum moo bon mooy li yées ñeen leen ñoom te nag nan la ñuy mujje <laughs> nañu xam ne cëy bu ñu faatoo ci noon ne ba koo xamante ni nii suñu borom tabaaraka wa taala dafa teg ci sa alal zakat mu war ci nga war koo joxe ngay nay nay loog di rënk ak di joxe ay pexe di rek ay xiyal ngir bañ a joxe zakat ak di nay nay lu di def ay prête non di def ay prête non ak yoo yële ngir lan voilà jël sa alal daal di koy def ay ay ay pexe daal voilà bàyyi ba ba ba ba affaire yi jeg war a joxe zakat nga naan jox naa ko may naa ko bon dénk naa sama sama kii bi quoi loo xam ne sama doom ju jigéen ji mu mel ni yow da nga ko may ndeketewoo dara ay pexe ngay teg mu ne bu mu bu gaa yi def loolu rawa noonu nag bu dee ñi nga xam ne ñooy jullit ñi di def loolu xalaat nag ci yéeféer bi nga xam ne moom alal ji ko borom bi jox du façon moom li ñu ciy def lu yées la mën a lay doon yoon ndax lan même bu ci defee liy niru lu baax sax di ci dimbalee nit boroom bi lool man na ko cee jariñ fii ci àddinaam waaye bu deewee jeex na moo taxoon mu ne wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnaha faj'alnahu haba'an mansura mu ne ëllëg yawmal qiyaam de dañuy dañuy dëg dañuy dëgmal indi daal di dëgmal ci li nga xam ne moom lañ defoon ñoom ci liñ liñ defoon ci jëf présenté ko ba ñu daal def ko poussière boo xamante ne nii mooy bu ngelaw li ñuy da koy mooy nag loolu la kon nag buñ yaakaar ne li ñuy nay ci seen alal yi moo gën ci ñoom li am ba des bal huwa sharrun moo yées ci ñoom sa yu na gis nga yawmal qiyaam de dees na leen ko gàll ci seen loos yi lañ leen koy defal benn tawq mooy li nga xamante ne ab caq bu rëy ca la nga xam ne maa baxilu la nga xam ne moom lañ doon nay ca lañ doon nay noonu lay lañ leen koy def yawmal qiyaama bésub taxawaay ba walillahi ta borom bi tabaraka wa taala dongu de la ñeel miiraasu samawati wal mooy miiraasum asamaan yeeg suuf yi mooy ne waa asamaan buñ fi jógee lépp boroom day doon moo moo moom lépp ci min jógewul woon ci lay delluwaat na ko noon waa suuf wallahu ta borom bi ni ma taamaluuna xabiir li ñuy def de moo ko gina xam lii ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi na wax na ci ay xadiis yoo xamante ne nii yuy leeral yi nii comme ni nga xamante ne nii la ko al imaamu ahmad ak taalibeem bi ñoom al imaamu muslim ibnul hajjaaj al-Qushayri yu waaye naka noonu al imaamul Buxaari yi daal dina koy solo waaye mu jaar ci al imaam Abu Hurayra moom imaam Muslim ñoom ci Seydina Abu Hurayra la jaar kantaa imaamu Ahmad ibn Muhammad ak ñoom Seydina al imaamu Tirmidi te bi mu ko solowee mu ne xasanun saxiix te hadis bi ñuy bëgg a wax bu seydina abu ab ibn ab ibn anhu wa ardaahu abdallah ibn mas'ud mu ne yeneen mi alayhi salaatu wassalaam nee na amul benn waay boo xamante ni nii de moom du joxe zakaatu alalam mooy du ko joxe bu joxee zakaat moom daal jàpp na ne ba mu sëriñ bi wala daal bu génnee fii am gaa yi yalwaan mu jox leen foog na ne loolu doy na zakaat kooku na de kooku na xam ne defu fi tus même bu dee ne jox na sëriñ ba million te génnewul zakat moo ku fi deful woon dara ñoo yem léegi nag mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne amul benn waay boo xamante ne nii moom da joxewul li nga xamante ne nii joxewul zakaatu alalal lu dul ne yawmal qiyam dañ koy defal benn ñàngoor gis nga jaan yu ngandu yoo yële nga xam ne mooy shujaa aqra yoo xamante ne ngandi jaani ñàngoor ngandi serpent yooyu vipère yu rëy yoo yële moom nag da koy topp da koy topp ba ni nga xamante ne nii ci la jaan wi di wërloo dal di bu ko dabee day lëmasu ci loos wi ba gaa yépp daal di xam ne waajaangoog gén a ginnaaw gi bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee lool Mawlaana Ibn Mas'ud nee na summa qaraa rasulullah ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng ne sa yu tawwaquuna maa baxilu bihi yawmal qiyaama a mooy mu nuur leen ca lañuy ndax te sababu lañ doon nay yow mal xiyaama taxawaay ba kon nag mu ngi noonu nële noonu lay demee na ko noonu ca hadiisu ibnu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaatam nekk ci saxiixayni lu mel nii rek la mu ne képp koo xamante ne nii moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne borom bi tabaaraka wa ta'ala daf laa jox alal te joxe woo zakat ja doo génne zakat ja nga xam ne moom la ci borom bi tabaaraka wa ta'ala farataal bu dee ne di remplir na condition yi lu dul na yow qiyaam de moom waa ji ngandum jaanu ñàngoor boo xam ne day am gandi kii yu ngand yooyu ci baat bi ñaar yu gand de pare daal di wër ci li nga xamante ne nii mooy daal di koy wër te lëmasu ci moom day lëmasoo bu ci moom naan ko man maay sa alal yi man maay ana maaluk ana kanzuk man maay ki nga xam ne mooy sa trésor sa ki nga xam ne man nga doon rënk man la borom bi soppi njàngoor wu mag wii njànguray wii ma ñëw lëmasu sa kaw fas yéene laa toroxal de léegi nag ginnaaw gi mu daal di jàng ne walaa yaxsamanna alladhina yabxaluna bima ataahum allahu min fadlihi bani laay bi jeexe kon nag affaire baa ngi noonale waliyaadu billah mu ne laqad dëgg-dëgg sami'a allahu borom bi tabaraka wa taala di dégg na qawla alladina waxu gaa yi nga xam ne ñooy wax ci doon wax nan naan qaalu ñu naan inna allaha faqirun ah borom bi daal tabaraka wa taala moom daal sawaay dafa aajowoo quoi moom daf ñoo aajowoo waaye dafa ñàkk moo tax muy wax naan di man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana ana moo taxoon ñu naan ana kan mooy ki nga xamante ne nii mooy lebal borom bi tabaraka wa taala qardan hasana leb la goo xamante ne nii gu rafet la ne moom loolu day wane ne seen yàlla jii ngeen di wax yàlla dafa nay wanax nu ñun nag moom aghniya ñun nag ñooy réer ñun daal oh gàcca ngaa laamaa ñun daal ñun yahud yi nii ñun dañoo am waaye yàlla moom dafa pauvre moom fii mu ne yàlla moom daa pauvre léegi nag loolu <coughs> eh, am na <laughs> bi ñu waxee lool eh, eh, en fait ah, lii nii daa am lu ko waral en fait Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa mooy <laughs> te xadis boobu xadis boobu de ki mel ni al imaam euh, kii euh, Cheikh Ahmad Shakir rahmatullahi alayhi moom dane loolu xadis bi dëgër na moom sanad bi jayyid la quoi aw saxiix mooy bu baax la wala wér na voilà mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu dafa dugg mooy këru yahudi quoi mooy seen seen seen synagogue bi voilà mooy daa demoon fa nga xam ne ñoom fa lañ doon jàngaleeg yooyu seen fóoré yi fa lañ doon ne léegi ba mu fa duggee léegi nag mu fekk leen nag ñu daal di dajaloo léegi nag am benn waay boo xamante ne nii bon <laughs> benn waay ci ñoom quoi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu naan ko yow yow diw ragalal yàlla te nga tuub te matu waat naa ci yàlla na yow yaa gën xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ni ñu topp ñun ndaw yàlla la léegi nag <laughs> waa ji ne Seydina Abu Bakar moo yow waat naa ci yàlla yow Abu Bakar laa wax laa wax man lii laa lay wax gis nga borom bi yéen borom bi ngeen di wax moom dafa ñàkk quoi dafa aajowoo daf ñoo aajowoo ñun waa daf ñoo aajowoo moom mu ngi mel ni moom nee naa yi boo yónni ci yonent bi ngeen di gëm mais mais bëgg ñun aajowoo ñu ñun yahuud yi ngir mbir yi dox kon nag waaye yow Abu Bakar sa yàlla ji ngay wax moom dañoo soxla dafa aajowoo ñun ko waa ngir affaire yi war a dox léegi nag moom ñoo moo tax mu ne ko wa innahu ilayna la faqir ah daf ñoo aajowoo daf ñoo soxla ko waa moom moom seen yàlla ji ñun bu ñu duggul ci li mu naan <laughs> diineen gi mooy daanaka moom moom moom du dox ko léegi nag mu naan bu nekkoon koo xamante ne nii ku woomal la ku doylu la koo xam ne doylu na ci ñun yahuud yi soxlawuñu kon doonuñu woon sax wax naan ñu nañ ko lebal léegi na Abu Bakar comme ni ñu wax rek man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana léegi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu waa ji bi waxee lool dafa mer rek daal di tëgg bo xar kanamu waa ji ab ab ab mbéj kay tël daal di koy ubbi kay dóor bu tar léegi nag yahut bi <laughs> yahut bi daal di jóg kay daal di ñëw nag ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam mais laata muy ñëw Seydina Abu Bakar ñu ko ngàddee dóor ko ci xar karam nee na ko billaahi gis nga wat naa ci yàlla ne bu dul woon pacte bi dox fii yonente bi alayhi salaatu wassalaam doxal ko diggante ñun jullit ñi ak yéen mooy pacte wa bu dul woon loolu xam nga ne mos du ma yem rek ci ci ci ngàdd la nii sa doq gi laay dóor nga xam léegi nag waa ji dem <laughs> yahut bi mer daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy nettali nag ne ko moom mii lii laa ko wax moom lii la ma wax mu wubal ma wax ko lii rek mu daal di may dóor ba ma ba ma dóor bu toll nii ba pare mu tegal ma ci di wax li muy wax léegi nag bi mu ko waxee suñu borom tabaaraka wa léegi nag bon <laughs> laa ji bi mu ñëwee wax. Seyna Abu moom moom dafa naroon na dafa naroon na bon sàcc film bi quoi bañ a wax ni mu demee Seyna Abu Bakar ne mukk lu am na lu mu waxul de waxu la ni mu demee dëgg-dëgg léegi nag suñu boroom daal di wàcc aaya bi ne nag laqad dëgg-dëgg samia dégg na de allahu borom bi tabaraka wa taala la ladina waxu gaa yi nga xam ne ñoom ñoo wax ci yahuud yi naan inna allaha faqir boroom bi daf ñoo aajo woo quoi dafa ñàkk ñun yahuud yi dañoo dafa aajo woo ñun yahuud yi wa nahnu te ñun armiya ñun nag dañoo woomal ñun ñoo yor alal ji moom diineen ju ñàkk ji xoolal jullit ñi niñ suñu borom ne sa naktubu xel séef xam ne moom lañu wax dinañ ko bind wa qatlahum waaye dinañ bind ñoom ñi ak seen maam ya ndax ñoom gërëm nañ la seen maam ya doon def wa qatlahumul anbiya ak faat gi ñu doon faat yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bi ghayri haqq ci loo xam ne teguñ ko woon ci dëgg te ñoom ñoo posone yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw ma ndaw sa ko to posone woon ci ñoom la bokk wa naqu wa naqulu te dees na leen wax bu ëllëgee zuuqu mos leen adabal hariq mbugal mi nga xam ne mooy lakkee wallahu ta'ala subhaanahu wa ta'aala alhamdulillahi rabbil aalamiin